bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu bi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër ñoo ngi dellu dellusiwaat ci sunu jataay yi nuy am ak tey war a nekk suñu fukkeelu jotaay ak juróom benn fukkeelu bi ak juróom ñoo ngi taxawoon ci buntub ñaari téeméer ak fukk ak ñaar taxaw ci addisu téeméer ak wala boog junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom ñeent hadis boobu walla bunt boobu imaam Nawawi di ci indi araamal gu ñu araamal góor guy niru niru lu jigéen wala jigéen guy niru niru lu góor ñu ubbi ko démb ba jotoon a indi laaja ca wala bokk hadis ba ca al imaam Nawawi njëkk indi ñu jële ko ci ibnu abbasin radiallahu anhu mu ne yonent ba alayhi salaam rëbb na góor ñi nga xam ne dañuy jigéen jigéen lu rëbb na it jigéen ñi nga xam ne dañuy góor góorlu maanaam bëgg niru góor waxaat ko ci beneen beneen riwaaya al mutashabbihiina min rijaal bin nisaa wal mutashabbihaati min an nisaa bi rijaal góor daa war a doon góor niru góor jigéen doon jigéen niru jigéen yàlla ku ci nekk daf la bind ci façon boo xam ne même boo xoolee petax yeeg picc yi xool bëy yeeg xar yi nag yeeg fas yeeg giléem yi ak gaynde yi ak bukki yi yow boo xoolee rek da nga di xàmmee bu góor beeg bu jigéen bi boo leen xool rek xam leen boo xoolee kañ yi it kañ gu góor gu jigéen du benn jinax ju góor gu jigéen du benn loo xool ci luy góor ak jigéen rek da ngay xool daal di xàmmee ne bu góor baa ngi nii bu jigéen baa ngi nii ñi yar xam nañu ko nit nag moom it ni yàlla binde jaadu woon na boo xoolee góor rek xam ni kii góor la boo xoolee jigéen xam ni kii jigéen la waaye am na ci góor ñi ñoo xam ne dañoo bëgg a niru jigéen di jigéen jigéen lu seeni wax seeni doxin seen col seen yépp moo am ci ñoo xam ne ci jigéen ñi dañoo bëgg niru góor liggéey bu aay boobu nga xam ne moom la Iblis di liggéey bëgg fexe ba indi nit koo xam ne du doon góor du doon jigéen liggéey boobu ci la sonn lool ma waxoon ko ci bind yi weesu allazawaat fexe ba daal ñoom duñu doon góor du ñu doon jigéen muy troisième troisième personne boo xam ne bii ginnaaw bi ñu nee sexe féminin kii ñu ne sexe masculin mu am ci diggante bi nag boo xam ne bii seytaane moo koy fabriqué xaw ma nag mu koy tuddee ci seen langage yéen ñu dégg tubaab waaye bu dee ci arab moom alazawaat lañ leen di tudde ñu jële ci abu hurairata radiyallahu anhu mu ne yonente ba alayhi salaatu salaam nee na rëbb na arrajula yalbasu libsatal mar'a wal mar'a basu libsatal rajul mu ne yonent ba rëbb na góor guy sol colug jigéen waaye rëbb na jigéen juy sol colug góor rëbb nag mooy yonant bi bu ko waxee mooy su ma sañoon yàlla du la yërëm bu dee yàlla moom day wax ne duma la yërëm waaw rëbbum yàlla a atardu mi rahmatillahi lañ koy firee góor goo xam ne day sol colug jigéen euh, mel ni takk ay jaaro mel ni takk ay lam mel ni takk ay caq mel ni léttu mel ni musóoru waaw takk ca loxo ba ay lam yooyu lañuy wax ne góor gu koy def yaa ngi sol colug jigéen wala sol vax yeeg legos yeeg borode yeeg yooyu nga xam ne la ci aada ci suñu aada réew colug jigéen la waaw ci suñu aadam réew dama bëgg wax rek ne loolu yonent bi daal aaye na góor guy sol ni colug jigéen kon lu màcc ca col googa rek jar naa moytu lu màcc ca col goog nga xam ne col jigéen la góor da ko war a moytu waaye it noonu la ko waxee ci jigéen mu moytu col góor col góor ku ci nekk daa am nu la yàlla binde réew moo demit seen culture dañuy xool na góor ñuy solo ak na jigéen ñuy solo du ñu nekk benn sallallahu alayhi wa sallam moo indi moo addis boobu moo ko waxtaani Abu Dawud nettali ko bi isnaadin saxiix ñu jële ci abu hurairata ba tey mu wax benn hadis bu cheikh alxaaj abdul aziz radiallahu anhu mas na ko firi firi mu rafet te yaatu dafa wax ne yonente ba nee sinfaani min ahli naari lam arahuma sinfaani min ummati wala sinfaani min ahli naari lam arahuma ñaari gurub a ngi nii bokk ci sama xeet wi te bokk ci waa sawara mu ne te gisuma leen gisuma leen mooy bi muy bi muy nekk àdduna xewagut waaye xam na ne bala àdduna tukki dana xew ñu doon ñaari groupe bokk ci xeetam wi bokk ci min ahli naari mu ne waaye gisu leen nga xam ne mën na fee jóge am ay siècle ñetti téeméeri at ndax xayrul xuruni xarni ñëwu ca summa la seen yàlla nahum ñëwu ca summa la seen yàlla nahum ñëwu ca ndax yonent bi daa wax ne àdduna si ñi fi gën mooy ñi bokk ak man jamono téeméeri at yooyu alxarn siècle bi mu bi mu ganee àdduna moom yonent bi téeméeri at yooyu mooy siècle bi gën ci siècle yi ba yàlla sampee àdduna ba ba àdduna yi tukki loolu la yonent ba wax mu ne deuxième ngëneel bi mooy deuxième siècle bi mooy ñaar muy téeméeri at ya ca tege fu ma la si yàlla na hum troisième ba muy ñetti téeméeri at ñii mën nga ne téeméer ñetti téeméeri at yooyu feeñuñ ca feeñ gu fés waaw gu yaatu goo xam ne gii nii mu fese te yaatu feeñe na ko sinfaani min ahli naari lam arahuma mu ne gisuma leen gisuma leen waaye yëg na leen yëg na ne xeetam bi dana am ñaari groupe yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp min ahli naar yi yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci sunu njaboot mucc ci saxaaba yi ne tekk di ko déglu moom jàngalekat boobu mu bëgg leen a wax nag ñaari xeet yooyu ndax ku ci nekk fagaru waajal ko mu ne qawmun maahum siyaatun ka asnaabil baqar yadribuuna biha nnaas mu ne ay nit ñoo xam ne ay yar lañuy yor yar yu mel ni geenab nag te fu ñu toll di dóore yar nit ñoo xam ne ay yar lañuy yor yar bu mel ni geenub nag bu njëkk dañu koy fire malagulu ginnaaw gi ñu koy fire malagulu bu am courant bu njëkk lu tax ñu firee ko malagulu mooy booba cambar cambar yi nekk ci gennub nag bi mékku ci kon ab yar lay aw doon rek boo xam ne bii jenn waaye ko yor ku wax rek mën la ko tépp balaa xam tooñ nga ak tooñoo bu ñaareel bi mooy bi mu amee ci mbir ci mbir yooyu kon mooy tekki extincelle yeeg courant bi ci nekk nga xam ne waa ji duut la ko dóor def la koy ñaas mu ne xaw xawmun maahum siyaatun na asnaabil baqar yadribuna bi nnaas foofu it danañ ko firee euh, pouvoiru politique bu ne ci nit dem koy xeexe nit walla nit ku am sañ-sañ tey xeexe sañ-sañ ba yadribuna biha nnaas jël sañ-sañ boobu di ko xeexi nit ñi sañ-sañu politique sañ-sañu diine sañ-sañu aada sañ-sañ boo xam daal yow am nga ko te kii amu ko nga di ko ko dóore euh, nee na xeet daal xeetam wi daal am na ñaar ñoo xam duñ dugg aljanna ñu njëkk ñi nag ñoom la njëkk tudd muy xaw xawmun góor ñoo xam ne maahum siyaatun na bil baqar yadribuna biha an-nas wa nisaa'un kaasiyatun aariyatun mumillatun ma'ilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukht al ma'ila laa yadxulna al jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza rawahu muslim mu ne wa nisaa'un ak aw jigéen lim nañu góor ñi ba pare mooy ñooñu yor yar yi te gaaw ci dóore mu ne aku jigéen ñoo xam ne dañoo soli solu ba noppi rafle yonent bi nee na jigéen ñoo xam ne dañoo solu rafle rafle mooy yaramu neen rafle mooy yaramu neen solo moo war na nekk sens contraire bi waaye jigéen gi yonent bi ne ñaar yépp la boole kaasiyaatun aariyaatun waaw kaasiyaatun dañoo solo solo maanaam am nañu yére am nañu xaalis yére ya seer na am na valeur xew na tabarkalla ni yére xewe waaye nag aariyaatun téewu leen a rafle maanaam li yére di jariñ yuwaari saw atikum la yére war a sàng léppañ ci biti sol nañu nag waaye la yére war a sàng léppañ ci biti seen doq ya ma nga ci biti nopp ya ma nga ci biti bopp ba ma nga ci biti dënn ba ma nga ci biti ween yaa nga ci biti mbagg yaa nga ci biti yeel yaa nga ci biti te solu na yonent bi nee na jigéen ji solu na waaye rafle na ba noppi yére ba yaraax ba noppi yére ba xat waaw ba ko suñu addi di tur di suñu addi turé rahmatullahi alayhi di firi war a di anhu mu ne colk ak jigéen war te ni colk ak fetal fu xat mu xat fu yaatu mu yaatu mu ne am ne loolu waru koo mel te jigéen ñi léeg-léeg bu ñu dee ñawlu nun la teer bii def da koy natt ba mu ne képp ci yaram wi yonent bi nee na jigéen ñi muy wax te duñu dugg aljanna bokk na ci seen melo kaasiyaatun aariyaatun dañoo solo waaye dañoo rafle ku dégg loolu war a moytu colug jigéen war koo sole nam baaxe waaw ngoog kaasiyaatun aariyaatun boroom xam-xam ya dëkk ci réew yële te duggoon ci firi ko ndax hadis bu waxee xam ni wér na yomb na walla moo gën a yomb xam kii lu mu bëgg a wax moo tax pénc mu nekk na hadis bi waxee ak ñoom pénc mu nekk na hadis bay waxee ak ñoom waaw kaasiyaatun aariyaatun mu ngoog penc mu ne ak na addis bay waxee ñoom ala kulli xaal euh, jigéen ñi solu nañu rafle nañu waaye gaa yi di ko firee solu nañu ci xéewlug yàlla gi rafle ci sant ko waaye waxee am na ñu ne tastur ba'da badaniha wa takshifu ba'dahu izharan li jamaliha wa xiila talbasu thawban raqiqan yasifu lawna badaniha ma ngoog penc mi ñii dañ ko firee ca seenum pénc ne kii dafa solu ci xéewalug yàlla gi rafle ci sant ko ñooñu loolu lañ wax nga dem ci meneen penc ma ñu ne day sol yére yoo xam ne day am cër yu muy sàng ak cër yoo xam ne ci bitti lay nekk ndax moom dafa bëgg a feeñal taaram ci bitti am nañu ñu wax loolu meneen penc ma ne day sol yére yoo xam ne day telef day woyof day yaraax ba bu dee ko xees nga gis cër yi xam ne kii ku xees la bu dee ku ñuul cër yi nga xam ne kii ku ñuul la loolu la yonent bi njëkk a melal ci jigéen ñooñu waaye mu teg ca mu milaatun dañuy jengloo ay góor maa ilaatun ndax dañoo jëng dañuy jëngale ndax dañoo jëng jëngale mooy bu ñu rombee góor niñ mel tax na bu leen di sànni kàddu du ko tey kon moom jëng na ñoom ni mel ak ni ñuy maañeeroo ak ni ñuy doxee ak ni ñuy waxee ah dana tax ñoom ñu sànni leen kàddu kàddu duñ ko tey kon jàngaloon nañ ko maa ilaatun mu ne ñoom ci seen bopp dañoo jëng dañoo jëng mooy seenu doxin seenu doxin yam siina mu tabaxtiraat mu milaat li aktaafihinna waaw yu machat na gayruhunna tilkal mista waaw jàng boo xam ne doxin wa daal mooy buñ sañoon ku ñu romb nga wax ci ñoom waaw doxin yooyu nga xam ne moom la ñiy wane seen taar di dox léeg-léeg ci kaw pëjëm yi mu ne jigéen guy dox soxla mbaa yitte warul di doxe noonu googu jigéen sax may ko muy doxe noonu jigéen daa war a dox doxin woo xam ne koo gis xam ne kii fulla lay doxe ak yitte su ca noppee ñibbi su ca kër ga toog yonent bi mu ne jigéen ñooñu ru'usuhun la seen bopp ya ka asnimatil buxt day mel ni jégéñu gëléem day mel ni jégéenu jégéñu gëléem maanaam bopp ba du yem ci seen bopp képp waaye ni jégéñu gëléem du toll la bopp bay toll bu doon bopp kese ak kawaram kese daanaka li muy ëpp bopp góor du bari ndegam dana ko ëpp nga létti ko muur ko bopp beeg bopp góor daanaka ñooy tolloo walla bopp góor ëpp ko bu ca mbaxana nekkee waaye yonent bi ne ñii seen bopp yi dañ cay def dara ca biir yokk dara ca bopp ba teg ca musóor goo xam ne dana dana dana dana guddewaat ci kaw daanaka loo xam ne xaw naa mat Euh, genn wàllu mètre mbaalu ko teg ku la gën a rëy ak musóor foofa te musóor gi du tee kawar gi ne ci bitti du tee nopp yi ne ci bitti du tee baat bi ne ci bitti kaas nimatil buxt almaa yi la nee na musóor ga day jeng ñu tagalu ko ndax umpale woon fi ni ci penc mi léeg lekk jigéen dem ci barab pour ñu musóor ko waa pour ñu musóor ko seen musóor artificiel yooyu nga xam ne moom lañuy def ñëw ci barab bi euh, nga xam ne ñooy musóoraate ñu musóor la nga am loo fay ñu musóor la nga am loo fay capp-cappal fii ñoddi fii def ni génne kawar yi nga xam ne moom nga yokk sa bopp bi ba yépp tabarkàlla tappal la ko ba mu jekk nag ne la acc yonent bi naan am na ci jigéen ñooñu noonu la mel mu ne jigéen ña laa yadxulna aljannata du ñu dugg aljanna Hmm? waaw loolu jar naa daw mu ne du dugg aljanna lu ñu julli julli julli lu ñu woor woor woor buñ dëkkoon ci dem màkk ak gasiteen laa ya doxul nal jannata kii wax nag mooy sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon nga xam ne moo war a def tampon ci suñu jëf yi bu yom la xiyaamatee comme ne baax nga yàlla ne nangu naa ko wa kuntu alim wa kuntu ja isaa waxoon moom yowmal xiyaam la koy wax alayhi salatu wasalaam laa yadxuluna aljannata du ñu dugg aljanna nga ne ha mu ne wala na rihaha xet ga du leen xeeñ duñ dugg aljanna yéemu ca mu ne xetug aljanna du xeeñ jigéen ñi du xeeñ góor ñee xetug aljanna ñoom duñ fa dugg xet ga du leen xeeñ wa inna rihaha mu ne te nag xetug aljanna li ci doy waar mooy la yujadu min masirati kaza wa kaza xetu aljana lay xeeñ ku ko soree juróomi téeméeri at doxub juróomi téeméeri at maanaam diggante Makka ak Sénégal bu bu bu mak bu aljana nekkoon Makka xet ga dalay xeeñ Sénégal waaw bu fa weesu woon nga xam ne doxub juróomi téeméeri at mën nga ne àdduna fi àdduna boo ko doxee daanaka génn ko juróomi téeméeri at nga jóge Sénégal gi di dox wuti fa penk ba yem bala nga am téeméeri at àgg fa waaw mu ngoog mu ne ñi aljanna du leen xeeñ ñu fa dugg yàlla nu ci yàlla musal looluy bunt boobu nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam wax eh, waxam yi imaam wi indi ko ci bunt bi muy ñaari addis yu am solo yooyu ba ñett jëm ci tere góor ñi ñu niru jigéen ñi wala niru nirulu tere jigéen ñi ñu niru lu góor ñi waaw moo tax boo amee doom bu ko tàmbalee def rek jógal walla nga fexe ba bu mu ko tàmbalee def waaw bul ko defloo liggéeyu jigéen bul ko yónni yónnante yu jigéen di ko jëndloo yu jigéen ñi war a jënd waaw di ko defloo yu jigéen ñi war a def mukk tey bul dugg ci moom yooyu ndax mën na koo jural ay jafeñ-jafeñ ba mu tàmbalee niiru niru lu jigéen wala mu tàmbalee niiru niru lu góor beneen bunt bi mooy an nahyu an tashabbuhi bi shaytaan wal kuffaar bunt bi ci riyaadu saalihiin imaam Nawawi indi ko daf cee dajaleel ni yonent bi alayhi salaatu salaam di tere niru seytaane mbaa niru bi yéefar niru seytaane mbaa niru ab yéefar andi na ci ñetti bi ci njëkk jël nañ ci ab jaabir radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taakulu bishimaal fa inna shaytaana rawahu muslim yonent ba alayhi salaam nee na buleen leen lekke càmmoñ bu leen lekke càmmoñ hmm. ñu ne ko lu tax mu ne fa inna shaytaana ndaxte shaytaane yaakulu bi shimaali càmmoñ lay lekke te su ma sañoon du ngeen niroog moom lu ngeen def allahu akbar la taakulu bi shimaal ñun nag jàpp nañ nit ko nit ko nit ko moderne bu tiimeeg lekk lekk yi dàq ci lekk yi pour ñun càmmooñ la war a lekke sàllaw dangay dem ci hôtel walla restoran nit ki ñu indil ko aw ñam jox ko kuddu ak paaka kuddu ak paaka mu jàppe càmmooñam lii dugg ci gémmiñam moom complexe na au lieu mu jàppee paaka bi càmmooñam déedéet kuddu gi lay jàppee càmmooñam di di di jël kuddu gi di jam ci ñam wi ak càmmooñam di ko def ci gémmiñam ak càmmooñam jël paaka bi nag bi loxoom ndeyjooram moom di ko ko dagge yonent bi ne mu ne bu leen def loolu allahu akbar ñu war a def mooy su boobaa kon ñun nañ téye ca nañ téye paaka bi sunu càmmoñ téye kudd bi sunu ndeyjoor wala ñu jël sunu ndeyjoor dagg ba noppi teg paaka ba fële jël sunu ndeyjoor ndax noonu lañuy def déedéet nit ñi lañuy jël paaka bi téye ko seen ndeyjoor jël kudd gi téye ko seen càmmoñ nit ñi bari nu lañuy def lekk càmmoñ. mu ne laa taakulu bi shimaali bu leen lekk càmmoñ fa inna shaytaana yaakulu bi shimaali shaytaani mooy lekk càmmoñ loolu yonent bi moo ko tere nit du lekk càmmooñ waaw sa loxob càmmoñ bii wala gis nga koo xam ne kii buy ndékki ndaw ko daay yi ëpp ci ñoom mburu mi seen loxob càmmoñ lañ koy jàppe di xàmp te loxob càmmooñ bee ko téye loxo góos bi loxob góos kenn du ko lekk te nag bi ko yonent bi teree alayhi salaatu salaam la daal di daal di am danger danger bi mooy danañ ko junj ci waxtaan yi boo lekkee càmmooñ benn affaire li feeg li nga lekk reesut li feeg li nga lekk reesut diggante bi ku la fi liggéey mën na laa jàpp ku la fi sànni kort mën a laa dal ku la fi wooj mën na laa dal ku la fi Euh, liggéey yu yëpp mën na laa dal ndax dangaa def lu dangereux mooy da ngay doubler ci ligne continue plus ab virage loolu ngay def yonent bi daf koo tere muy lekk càmmooñ sallallahu alayhi wa sallam mu waxaat ne ci hadis bu njële ci Abdullah ibn Umar anna rasulullahi qaala laa ya'kulanna ahadukum bi shimaalihi wala yashrabanna biha fa inna shaytaana yaakulu bi shimaalihi wa yashrabu biha rawaahu muslim mu ne bu kenn ci yéen juum ba lekk càmmoñ laa yaakulanna ahadukum bi shimaalihi rikk waay bu kenn ci yéen juum ba lekkee dara du gerte caaf du miskit dara bu mu ko lekk càmmoñ wala yashrabanna biha bu mu naane càmmoñ léeg-léeg nga seen ab conférencier di conférence ba mu yàgg ñu indil ko ndox mu xelli jël càmmoñ ba di naan nga tiit mu ne bëleen ko def fa inna shaytaana yaakulu bi shimalihi wa yashrabu biha shaytaani mooy mooy lekke càmmooñam di naan càmmooñam bind boobu mbokk itam beneen bind la bu am am solo nekkoon suñu bindu fukkeel ak juróom benn ci riyaadu saalihiin lil imam an-Nawawi rahimahullah fi kalaami xayril mursalin jërë ngeen jëf waxtaan wi jeexut dañoo ak suñu war te jotaay bi bëgg ko wéel ci kanam tuuti incha allah ci jataay bi ci topp muy yes alu naka yal na yàlla nangu leen te nangul nu jàppale suñu sponsor yépp tabarkalaaw te barkeel li ñuy def te gën leen a bari yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ñaan andaloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh